bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina shafiina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an qutbil aarifiin wa siddiqiin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani xulafaa'i al-muhtadiina wa ahli al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du kon ginnaaw bi ñu sante yàlla julli bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ñu Allah ñu ñëw ba tey ci fi ñu yemoon ci al-kunuuz al-ashara ci alkanzul awwal ci faslu umumur rahma bu al imaam euh, Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani fi mu euh, limee maanaam étape yi maanaam euh, ci jotaay bi weesu daanaka ci loolu lañ taxoon maanaam ginnaaw bi ñu limee étape yi nga xam ne ñoom ñooy étape bu nit ki cycle yi nga xamante ne moom lay def ay jaar-jaaram bu te jaar-jaar bu ndëkk bi moom mooy toq boobu nga xamante ne moom mooy euh, nekk maanaam ràññeeku gi muy ràññeeku ci xam-xamu borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw bi mu nekkee toq ci géeju nekk-nekk borom bi subhaanahu wa taala maanaam euh, mooy an nuqta mooy an nuqta wala qatra qatra wala qatratu fi bahri zaat am nekk toq ci géeju nekk nekk borom subhaanahu wa taala maanaam ñëpp ñu nekk ci xam-xamu yàlla eh, ginnaaw gi ñu am lu ñuy tuddee ak zuhuru fi lawhul mahfuz mooy ak feeñ ci lawhul mahfuz voilà nga xam te ne eh, réalité wu existence bi ak suñu existence bi ñëpp ñu ko ci eh, rëdd ñu mentionné ko ci bii wala bii

voilà léegi euh, ginnaaw foofu bi nga xamante ne moom lañu rëdd ñun ñëpp maanaam rëdd xam-xam bi suñu nekk ñu rëdd ko ci lawhul mahfuz mooy alluwa boobu nga xam ne borom subhanahu wa ci la rëdd mboolem dogal yi euh, mu am ay feeñuwaay maanaam ñu daal di am beneen feeñuwaay moom mooy wala beneen jaar-jaar mooy diggal bàyyi mooy ñu jaar nekk ci ndigal bàyyi euh, beneen bi ci des moom mooy xitaab bi nga xamante ne mooy xitaab bi mooy euh, parce que kenn ku ci nekk sa ndiggal bàyyi ngay nekk moom sa ndigal maam yi góor yi di ko dalee ci moom aadama ba ci sa bàyyi bu mujj bi voilà loolu la borom bi subhaanahu wa ta'aala di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan huwa alladhi ra'aaka hiina taquumu wa taqallubuka fi saajidiin yàlla mooy nga xam ne moom moo la gis ba pare bi nga taxawee nii waaye tamit bi nga doon jàllar biku ci ci sujjóotkat yi maanaam sa nit di nga xam ne ñoom ñëpp ñu baax lañ ñoom ñëpp ay sujjóotkat lañ maanaam seen xol dafa sujjóotal yàlla hmm. euh, loolu ginnaaw étape boobu mu am état bu maanaam ci biir état boobu maanaam bi nekkee ci ndiggal moom aadama nag alayhi salaatu wassalaam te ñu xam ne à partir de moment boobu dañuy jàllar ci ndiggal baay yi di dem di dem mu am <coughs> état bu euh, jokkalante kàddu ak tontu maanaam wax ak tontu bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala doon wax ak ñun te ñu war koo tontu mooy bi mu nee ñu alastu bi rabbikum xanaa du man maay seen borom. ak ñun tontu gi ñu ko tontu ci ne ko balaa ahankay yaay suñu borom ahankay loolu tam événement boobu euh, waxoon nañ ko tam ci jotaay bi weesu wala jotaay yi weesu beneen bi mooy ndig mooy biiru ndey yi boobu tam beneen étape la le fait ñu nekk ci ndig ci biiru ndey yi mooy butunul ummahat euh, mooy ki ñu ëmb ki euh, li ko dalee ci jamono ji ñu koy ëmbee ba keroog muy judd da ngay gis ne am na ay étapes yu bari yu muy jaar ay ay ay comme comme jamono jii rek bu juddoo mooy mooy beneen étape bi ci tegu te boobu moom mooy juróom-benneelu étape bi mooy bu juddoo. te boobu étape boobu maanaam tamit ay étapes yu bari la ndax dana nekk xale dana màgg dana fi nekk dana màggat et cetera voilà. loolu mooy kon étape bu dundu àdduna bi ba beneen étape bi mooy juróom-ñaareel bi mooy barsax. maanaam mooy bu nit ñi war a tàqalikoo ak ak adduna yi jëmm ji le monde sensible voilà àdduna yi nga xamante ne jëmm yaram yi la maanaam yu ñuy laal yi la euh, juróom-ñetteelu étape bi mooy mahshar bi wala yom wala xiyaamati mooy pang gi gaa yi dajaloo ñu ne acca léegi dañ leen di dajale yenn ñëpp yowmal xiyaamati waaw inna naasi li yawmil qiyaamati laa rayba fiihi yàlla mooy kii dajale nit ñi ci yawmil qiyaamati wala innaka rabbana innaka jaami'u an-naasi li yawmin laa rayba fiihi voilà ak yawma yaqumu an-naasu li rabbil aalamiin bis boobu yawmal qiyaamati kon mooy bisu taxawaay bi boobu mooy juróom-ñetteelu étape bi juróom-ñetteelu étape bi mooy aljana war a sawara parce que ay yawmal qiyaamati ay étape yu bari la mais après finition bi mooy àjjana wala sawara hmm. waaw fukkeel bi mooy al kasib ak al araf al kasib mooy euh, pour ñi nga xam ne ñoom ñooy nitu waa àjjana yi parce que kasib comme niñ ko gisee woon en fait moom mooy euh, Euh, mooy montagne yooyu nga xam ne maanaam pas montagne mais dune la ay dune ay tund yoo xamante ne misk la bu weex boo xamante ne moo nekk ci àdduna jannaatu àdduna et que moo dox diggante foofu la nit ñi di taxaw di gisante di gisante ak borom bi subhaanahu wa taala àjjuma ji la rendez boobu foofu lay amee et cosaanam maanaam moo tax moom moo moo moo nekk ci wetu ah, ci wetu xaaf xaaf jabalu jabalu xaaf ndax moom moo nekk ci wetu euh, arash maanaam arash moo ko tiim et moom mooy li nga xam ne moo dox diggante waa aljanna ak jabalu xaaf moo tax moom moom moo dafa jege jabalu xaaf parce que xaaf en fait montagne la boo xamante ne euh, jotaay bi weesu yaataloon nañu ay mbiram parce que foofu la dellu gi ci borom bi nekkee maanaam nit ki di dellu ci borom bi mooy ñu dëkkee dëkk boobu ñu dëkkee montagne boobu maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay ñoo fa ñoo fa dem ñoo fa am accès euh, ngir seen cell te ngir seen euh, xol bu sell ah, nga xamante ne dañu wëlbatiku ba am qalbu muhammad yi xol boo xamante ne xolu yent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne euh, moo tax dañ koy wax jabalul awliya itam moo tax ci euh, jotaay bi weesu euh, waxoon nañ ci wàllu loolu ne borom bi subhaanahu wa ta'ala bon dinañ ci ñëw li après insha allah hmm? dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw insha euh, la boo xamante ne mooy montagne bi nga xamante ne foofu la ak jegeñ dëgg yàlla nekk maanaam muqarrabuna yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy saabi saabiquuna yi comme ne as-sa wa saabiquuna bil xayraati bi iznillah ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jiitu ci ci ndigalu yàlla ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, waa ahlul qurba maanaam ñoom ñooy ñi jege yàlla dëgg dëgg dëgg voilà maanaam tey bu doon suñu wallaahi masal allah dañ koy mel suñu euh, suñu àdduna bii ni dañ naan mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci pale bi ñoo dëkk Élysée voilà nekk conseiller président nekk foofu et cetera voilà bu doon ñoon ñoon lañ ñooñ lañ koy misaaleel euh, ñooñu nag ñoom ñooy waa ahlul mahabba ñoom ñooy boroom mbëggeel yi nga xamante ne seen xol yàlla daf cee def maanaam mbëggeel ñu bëgg yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci anam ga mu gën a mate parce que ñoom loolu moom moo définir dëgg dëgg wilaaya maanaam wilaaya pire loolu mooy sommité bi mooy bëgg mooy bëgg gi nit ki di bëgg yàlla yent bi sallallahu alayhi wa alihi ci anam goo xamante ne amul leneen lu dul yàlla yent bi sallallahu alayhi ci xolam euh, moo tax euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo dem ba nekk ay kàngam ci seen biir waxoon nañ leen ne ñooñu la ñu tuddee Euh, al umana ngir ne ñoom ñooy ñi yàlla wóolu euh, wàcce waat leen ci biir nit ñi ci ñoom ci ñoom parce que sinon maqaama bu nit toll bu nekk am na ci ñoom ñoo xamante ne mën nañoo nekkat ci suuf waaye ñooñu maanaam wala bokk dañuy nekk ci suuf ba tey mais suuf ko ñooñu souvent dañuy faral di nekk foofu rek duñ ñu faral di wàcc ci suuf si maanaam du ñuy faral di wàcc ak nit ñi nekkandoo ak nit ñi comme comme ñëpp ngir ne ñoom seen xol yàlla rek lay gis xamuñu lu dul yàlla àdduna bi bu ñu fi nekkee en fait euh, ñoom yàlla rek lañ fi lañ fiy gis ñu gis leneen lu dul yàlla xamuñu leneen lu dul yàlla seen wax du nekk ci leneen lu dul yàlla bu ñuy xool du ñu xool leneen lu dul yàlla te gisuñu leneen lu dul yàlla te bu ñuy dégg itam duñ déglu kenn ku dul yàlla te it ñu dégg dara lu bokkut ak ngir ne ñoom yàlla mooy seen seen lépp ah, ñooñu nag li leen may loolu mooy jeex gi ñu jeex ci yent bi sallallahu alayhi wa moo leen ko may ak taxaw gi ñu taxaw euh, ci moom te ci maanaam gisuñu keneen ci àdduna bi ku dul moom sallallahu alayhi wa ah, gisoon nañu ne Euh, maanaam ci jotaay bi weesu ne ñoom ñooy euh, maqaama bi ñu amee wala boog duñ ko tuddee maqaama sax maanaam xaal bi ñu nekkee maanaam xaaf boobu moom mooy xaafu xurba mooy xaafu xutbaani ya tamit maanaam ne xutbu yi euh, ñoom en partie mën nañ nii ñoom mart martaba bi xutbu bi am ñoom dañ koy amee am ñoom dañuy am martaba bi xutbu bi bi xutbu zaman bi di am voilà et que mooy xaaf bi nga xam ne moom mooy bu alquran bi loolu moom moo tax euh, comme sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi ñu ko laajee lan la yent bi meloon sallallahu alayhi wasallam mu ne kaana xuluquhul quran jikkoom moo nekkoon alquran maanaam mooy nature moom ci boppam mooy jëmmi alquran te loolu moom mooy ne moom ci boppam noonu la meloon tamit maanaam ñooñu tam noonu lañ mel bu ñu demee nag ba mel noonu ba mat loolu nag dañuy dellusi ci xadis bi ñu gisoon ci jotaay bi weesu euh, bu seydna anas bi radiallahu taala anhu bi mu naan inna lillahi fi naasi ahliina yàlla ci biir nit ñi am na ci ñoo xamante ne ñoo ñooy ñoñam ñu ne ko fa man hum ya rasulallah ñooñu ñooy ñan yow yent yàlla bi sallallahu mu ne hum ahlul qur'an mu ne ahlul qur'an hum ahlullahi wa xaasatuh mu ne waa alquran ñooñu alquran yi ñoom ñooy ñooñu yàlla yi dëgg-dëgg te ñooñ ñooy ñu yàlla jagoo euh, loolu moo tax euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a màgg ci ñoom nag maanaam moo tax ahlul quran lu nit lu mënuñu koo boole ci ahlul quran lu dul mu nekk koo xamante ne euh, day yittewoo alquran ci biir ak ci biti te it day melowoo alquran maanaam ay jikkoom jikkooy alquran la ku liir alquran doo gis lu dul ne kii kat li ma gis nii dafa dëppoo sawaay maanaam loolu ci eh, la nit di nekkee ci ahlul quran loolu moom moo tax ngeen gis saxaaba yent bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu lu ëpp ci ñoom mokk lu ñu woon alquran nii ci yax bi mais ñoom ñëpp ahlul quran lañu woon maanaam ñoom ñëpp dañoo nekkoon ñoo xamante ne ci bu ñu xoolee seeni jikko seen wax seen doxalin seeni jëf seen njàngale ak ni nga xam ne noonu lañ taxawoo xeet wi li nga xamante ne noonu la leen jaral loolu boobaa dañuy gis ne ñoom ay nitu alxuraan lañu woon ndax dañoo nekkoon ñoo xamante ne dañoo doon yent bi sallallahu alayhi nuru ko ci biir ak ci biti euh, gisoon nañu tamit euh, maanaam ci jotaay bi weesu ci gaa yooyu ne maanaam comme que ñoom seen point de départ parce que li tax ñu gisul leen mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala daf leen a tënkal yoon bi maanaam ñoom point de départ bi mooy point d'arrivée bi et que maraaxil yi nga xam ne moom moo am yépp maanaam mooy étape yi nga xamante ne moom la nit ñi di jaar ba yowmal xiyaam ba àjjana wala safara ba kasib bi wala aaraaf bi ba delluwaat ci toq googu nekkoon toq gi nga xamante ne moom mooy nekkaat ci géej gaa moom moom mooy nekk nekk borom bi subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire l'océan de l'essence euh, nekkaat toq boobu noonu la toq bi laa goutte point bi nga xam ne mooy qatra mooy nuqta point bi euh, delluwaat ba nekkaat point boobu euh, c'est parce que loolu mënul nekk ci ku ku ku xamante ne maanaam xolam jeexul ci bi sallallahu alayhi wasallam loolu mënta ne loolu ci kooku rek la mën nekk ci kooku kese la mën ne te loolu moom moo tax ñooñ ñoom ñooy waa ahlul mahabbati comme niñ ko gisee woon ci Taysiir bi boo xoolee ci njàlbéen gi ñoom la ñuy décrire si wala ñoom lay wax maanaam d'ailleurs ci ba ci Taysiir bi yëpp daanaka seeni mbir la ñuy développer di ci wax ak yooyu et que ñi gën a ah, mooy waa ahlul mahabba ahlul mahabbati ahlullah yàlla mooy ñooy yàlla yi dëgg dëgg dëgg ñoo ñooy vrai vrai yu mag yi parce que ñeneen ñi ci des ñëpp am nañ maqaama bu ñu leen di woowee ñeneen wàllu yëpp am nañ maqaama bu leen di woowee ba mu des ñoom bu fekkente ne eh, ñeneen ñi dañ naan ñii ay nuqaba lañ wala ñii ay nujabaa lañ wala ñii ci abdaal yi lañ bokk wala ñii ay xutbu lañ wala xawsu lañ wala leneen ak leneen am nañ maqaama ba mu des ñoom ñoom ñoo amul maqaama wala ñi ñun parce que lu tax parce que ñoom eh, xaal lañuy ñuy nekkee xaal boobu du dépendre lu dul ci évolution maanaam ci baatinu yent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom dañuy am ci xam-xamu alquran yi dañ ci am li ñuy tuddee parce que alquran dafa am comme ni ko xadis bi waxee dafa am zahir am baatin am xadd am matla c'est-à-dire que dafa am biir ak biti maanaa yi alxuraan alxuraan yëpp noonu la mel dafa am maanaa bu bu bu feeñ ay te loolu yu bari leen loolu boo tax boroom xam-xam yi ngay gis ñuy wuute rahmatullah alayhim ci na aaya bi tafsir bi lii la wala ñu ne déedéet aaya bi dégg-dégg bi lañ ci am loolu mooy zahir bi am tamit baatin bi loolu tamit lu xóot la mooy mooy mooy biti biir bi waaye dafa am xadd bi mooy li ñu tuddee dëxal gi am lu ñu tuddee matla matla euh, mooy feeñuwaay bi mais euh, dafa gën a xóot loolu en fait mais ci xam-xam la bu xamante ne yooyu yëpp dañ ko jag dañ ko réserver en fait euh, te ñu nga xamante ne seen xol dafa fees dell ci yent bi sallallahu alayhi dafa jeex tàkk ci yent bi sallallahu ñoom dañuy seen seen xol day dugg ba ba maanaam day fii ci géeju xaqaayiq yooyu réalité yooyu nga xamante ne ñoom ñooy tax ñu am ak xam matalaa yi nga xam maanaam ñu dem ba ci xadd bi ci baatin bi ci xadd bi ak matalaa bi loolu moom moo tax waa ahlu zahir bu ñu yemee ci maanaam zahiru alquran ni ñoom dañuy dugg ba ci biir biir ba pare dañuy explorer yi nga xamante ne moom mooy yeneen eh, yeneen parties yi euh, donte ñoom léegi léeg mën nañoo réere completement lu bare bari ci zahiru alquran mën nañ ko ci réere c'est parce que tout simplement seen xam-xam xëy na moo ci dul yegg waaye bu ñu demee ba bokk nag ci ahlul quran dëgg dëgg dëgg dañuy daal di mën a maîtriser yépp lu tax parce que dañuy yittewoo zaahiru alquran comme ni ñuy yittewoo baatinu alquran voilà maanaam dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne alquran day nekk seen quotidien seen dund seen biir ak seen biti et que euh, amul dara lu leen di bégloo lu ëpp ñu gis ne ni ñu mel mooy exactement ni alquran di définir nit ñu baax amul dara loo xamante ne moom moo leen di gën a attristé lu dul ne ñu gis alxuraan maanaam te loolu ñoom du leen dal mais que alxuraan ñu gis nit ñi di di di di di dummuyu comme li yent bi li alxuraan wax ne yent bi sallallahu alayhi wasallam wa qaala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ne yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne te ñoom xaal boobu la ñuy am ne e yow sama borom man de sama sama gaay sama nit ñi de dañoo jël alxuraan bi dañ koy jël du mooyu maanaam mooy lan mooy ne toppuñu ni nga xam ne moom la ci war a topp jikkoowuñ jikko yi nga xamante ne moom la war a am melowoowuñu noonu te loolu noonu moom mooy euh, képp koo xamante ne da mel noonu maanaam ñoom ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo am sentiment boobu loolu moom moo tax seen seen seen xol seen dënn maanaam yi bu yent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, Euh, loolu moo tax seen moo tax nga gis ñoom seen biti dañuy dañuy dañuy mel comme yent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bitam naka la woon mooy da nga koy gis foo ko fekk day nekk koo xam ne ku ku kuy muuñ la kuy ree la ku souriant la yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon te saa yoo xamante ne day wax dafay daanee lay waxam ci muuñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam la meloon loolu moom mooy bitam mais ci biiram mooy ne euh, mooy mooy dafa nekk ku triste ku ku tiit ku ragal ku ragal loolu moo nekkoon biiram moo ñoom tamit noonu la ñuy mel maanaam dañuy nekk ñoo xamante ne ci seen biti dañu nekk ñu ñu ñu souriant ñu kii voilà mais alors que seen biir dañu nekk ñu attristé wu ñoo xamante ne dañuy dañuy am tiis ak njàqare lu tax parce que dañu gis nit ñi ni ñuy dummóoyoo alxuraan dañuy gis nit ñi ni nga xamante ne noonu lañuy meloo yeneen mel jikko yu baaxul te loolu noonu nekk lor goo xamante ne moo leen la leen di indee ak it yéene gi yéene yéene gi leen di yéene ñoom ñu mel comme moom ni mu mel ba ñu xam moom li mu xam bu ko defee ñu mën a gis li ñu gis su ko defee ñu am moom li mu am mais comme que nit ñi tamit ñoom mënuñu comprendre message boobu duñ comprendre tamit loolu boo laaj leen par exemple ah waaye eh, Euh, maanaam nga leen di invité ci ñuy génn seen xol lépp luy ñàkk-ñàkk lépp luy soxor lépp luy iñaan lépp luy bañante lépp ak yu mel noonu ak tout simplement di di di téye mer ak di di naqarlu ay mbir yoo xamante ne weesu la ak yu mel noonu boo leen koy wax ñoom dañuy jàpp ne kii daf feebar maanaam kii bokkut suñu àdduna bi et que simplement dañuy jàpp ne yow li ngay wax mënta ne duñ ci jéem dara maanaam duñ ci jéem dara soo leen dee jàngal li nga xam ne moom mooy <coughs> jikko yu baax yi dañ naan lool lool moom mel ne noonu damay ñàkk fayda maanaam <coughs> tellement que seen euh, bakkan daf leen di jiital da leen di noot yooyu nag moom moo leen di attristé maanaam moo leen di et tamit dañuy gis à quel point la àdduna bi feesee ay nit ñoo xamante ne euh, dañoo dëng maanaam nekkuñu ci dëgg dëgg dëgg dëgg yoon bu baax bi maanaam Euh, le fait que ñuy gis loolu gis bëriwaay bi nit ñi bëri ci te nekkuñu ci yoon bu baax bi loolu moom moo leen di attristé da leen di da di voilà et que day day tax dañuy dañuy dañuy dañuy am triste tristesse boobu. Euh, te tristesse boobu borom subhaanahu wa ta'aala ñu ngi koy dundu fi muy waxee ci <coughs> xam nga dans la réalité yent bi sallallahu alayhi wa niñ ko xamee niñ ko xamee. Euh, te xadiis yi nettali ko waa ahlu siira tam nettali ko mooy ne yonent bi sallallahu su daan julli par exemple dënn bi da daan bax maanaam bu daan julli dañ daan dégg bruit wu dënn bi ka azizar mel jane maanaam nga xam ne day mel ni euh, day mel ni maramit buy baax sallallahu alayhi wasallam maanaam noonu la meloon en fait alxuraan mi ngi junj xaqiqa boobu réalité boobu parce que yent bi saa salaam mooy réalité àdduna bi moom mooy moom mooy xaqiqa àdduna bi. loolu moom moo tax borom bi subhaanahu bi muy wax yent yàlla noox alayhi salaam daf naan euh, daf ni ko maanaam moom lay wax bi mu naan wa mooy mooy fuur bi mi ngi euh, mi ngi mi ngi fuur fuur bi fuur bi fuur dans le sens voilà. fi ñuy def mburu yi mi ngi fuur dans le sens euh, wolof bi mu naan ndàngam a ngi fuur ah voilà cest dire que fuuru fuur ma li tubaab yi naan fuur voilà mu ngi fuur fuur comme voilà mi ngi def bruit boobu mi ngi bax euh, euh, parce que loolu xaqiqa la boo xamante ne Euh, en fait dënnu yent bi sallallahu alayhi wa sallam la doon la la la doon dëkk parce que euh, dënnu yéen maanaam mooy ne saa yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala day def tajalli ci wàllu jalal maanaam day day dafa am benn ah, événement bu triste bu nar a xew yent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la dënnam di def ci xàqa muhammadiyya loolu loolu moo tax euh, maanaam loolu nag moom ñoom nag doon gi ñu doon loolu ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax. ñoom tamit saa yu ñu gisee lu maam dañuy attristé wu tamit ci événement yi di xew ak ci mbir yi ni ñuy xewee moo tax ñu ngay gis du ñu am problème maanaam du ñu am différence entre entre ci euh, maanaam man par exemple maa ngi maa ngi Ndakaaru euh, musiba bi mi ngi xewee Bagdad wala man maa ngi Miami euh, musiba bi mi ngi xewee Bangkok wala man maa ngi Lyon musiba bi mi ngi mi ngi xewee. Euh, euh, Chine fële wala yooyu Syrie wala feneen ñoom amuñu problème boobu cest à que fu musiba bi di xewee rek ci àdduna bi ñoom dañuy sentiru ne dañu con def leen concerné maanaam dañuy yëg tristesse boobu ci ñoom parce que lan moo tax parce que ni ñu bëggal seen bopp ñoom lañ bëggal ñi ci des ñëpp ñu yent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi hadith la bu nekk ci saxiix yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn gëmum du dëggu dëgg dëgg dëgg lu dul ne li mu bëggal boppam moom lay bëggal mbokkam yi loolu moom mooy xaalu nitu yàlla yooyu maanaam ñoom exactement liñ bëggal seen bopp moom lañ bëggal ñi ci def voilà euh, moo tax ñoom problème yi nga xamante ne ñooy xew ci àdduna bi du leen laisser indifférent jamais et seen xol lu tax parce que dañoo nekk ñoo xamante ne dañu am héritage mohammédien boobu parce que dañu dañu dañu dañu donn yonent bi sallallahu alayhi wa ci xeetam bi euh, euh, loolu ngir ne seen xol xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mujj a doon voilà daf cee copié wu voilà kon ñooñu Euh, waa ah moo tax ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ahlul quran euh, wax nañ ko ci jotaay bi weesu te mu ci lañu nekk nii ba léegi ci description ñooñu lañu nekk parce que ñoom li ñu déterminé woo moom d'abord kon moom mooy seen rôle seen euh, kii principal seen caractéristique principale kon moom mooy mahabba bi moo tax tariqa bi nekk tariqatul mahabbati wa shukr maanaam tariqa yoonu mbëggeel ak gërëm yàlla di ko sant ci lépp loolu tax mu nekk ko et que mbëggeel googu nga xamante ne moom la maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yoon woowu nga xam ne moom la tegoon euh, mu nekk mu jàngal mu jaarale ci saxaabaam yi radiyallahu ta'ala anhum ñu war ñu jaar ci yoon woowu la tegal yi loolu la Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi ci lool la ko dellu si wat ba pare ne mu yar ci loolu taalibi mi mu yar ci loolu taalibi mi loolu moom moo tax képp kuy taalibi Tidiane war na xoolaat boppam mu def attention ba duñ détourner euh, ambition ak gis-gisam de telle sorte que mu am ambition bokk dugg foofu mu am ambition dugg foofu parce que loolu moom mooy desti loolu moom mooy li tax li tax ñu tegal ko yoon wi nga xamante ne moom lañ ko tegal loolu moom mooy dëgg-dëgg li tax voilà du leneen maanaam moo tax bëgg googu muy bëgg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi te jiital leen ci lépp jiital leen ci lépp teg leen ci lu ne def leen priorité ci priorité yépp lépp loo xamante ne da yàlla maanaam buñ ko amee dañuy ñàkk yàlla ñu ñàkk loolu amul problème lépp loo xamante ne buñ ko ñàkkee dañuy am yàlla ñu ñàkk loolu amul problème ak loolu lu mu mën a doon ak kooku ku mu mën a doon parce que yàlla li ñuy jiital ci lépp te yàlla mooy nekk seen bëgg-bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne moom lañ teg bët te moom lañ bëgg mooy ki nga xamante ne moom mooy seen royukaay voilà parce que euh, comme li li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci Ahmadu Tijaani radiyallahu anhu ne ko say taalibi samay taalibi lañ mën say àndandoo voilà talaamizuka talaamizi samay say àndandoo ñoom samay samay àndandoo lañ. say faqiir samay faqiir lañ say talaamis taalib yi ndongo yi samay ndongo lañ <coughs> voilà ce qui veut dire que ni yonent bi sallallahu mooy seen maanaam mooy seen sëriñ dëgg dëgg dëgg te loolu noonu moo tax euh, loolu moom moo tax ñu war a góorgóorlu ci ci bunt boobu et am nañu facilité boo xamante ne quand même ñeneen ñi amuñu ko woon. parce que direct bi maanaam le fait que relation directe boobu existe entre ñun ak yent bi sallallahu alayhi wasallam relation bu direct boobu euh, la facilité la boo xamante ne dañ ko war a exploiter hmm? voilà facilité la boo xamante ne dañ ko war a exploiter euh, ci anam gu yomb mooy comme ni nga xam ne noonu la tegee Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu noonu la tegee euh, walla noonu la ko yent bi sallallahu alayhi wasallam tegalee tariqa bi tegal ko ko ci charte yi ak zikkar yi nga xamante ne moom mooy yi war voilà voilà euh, al-Qur'an xaqiiqatan gars yi euh, alxuraan yi bu ñu nekkee maanaam parce que waxoon nañ la la montagne boobu te te li yéemi mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam nga am na benn saxaaba ci saxaaba yent bi sallallahu alayhi wasallam keroog ñu ngi koy yaakaar naa ñoom bi après jotaay bi ñu mujjee def fii ci di ci ci ci waa ahlul mahabba yooyu ñi nga xam ne ñoom vraiment ñooy borom mbëggeel yooyu noonu euh, yonent bi sallallahu alayhi am na benn saxaaba ci saxaaba bi radiyallahu ta'ala anhu ku mu ne woon ah ku mu ne woon eh, inni uhibbuka wallahi inni la uhibbuka du dëgg am na ku mu ko waxoon ne ko man de dama laa sopp waat naa ci yàlla de dama laa sopp ah kan mooy fàttali ko ban saaba la voilà voilà dinaa Muaz ne ko parce que en relation boobu day am day day day day euh, dafay euh, réciproque voilà maanaam nit ki su melee noonu ci yent bi sallallahu alayhi ni ñu doon wax léegi xamal ni yent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la mel ci moom wala nu ko raw wala nu ko raw voilà mu ne ko dama laa sopp yow Muaz waat naa ne dama laa sopp wallahi waat naa ci yàlla ne dama laa sopp mu ne ko falaa tada'anna dubura kulla salaatin an taqula allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik bul bàyyi mukk ci génn julli gu ne nga wax ne yàlla xettali ma a'inni ala zikrika ci ma lay tudd waaye wa shukrika ma lay gërëm waaye wa husni ibadatika te ma lay mooy rafetal sama njaamu gis nga ñetti expression yooyu ñu bàyyi ko xel après dinañ ci ñëw léegi insha allah maanaam kon zikkar shukr ak husnul ibada zikkar du yàlla na fàttaliku yàlla xettali ma ci loolu ma di gërëm tamit di la sant saa su ne parce que ñoom ñaar mooy moo tax tariqa bi lu mahabba ak shukr gërëm gi ak xusnul ibada mooy ja di di rafetal ni nga xam ne ne la ngay jaamoo yàlla maanaam kon loolu mandarga luy wane ne ci yenent bi sallallahu da koo bëgg mooy koo xamante ne ñett yi daf koo sax daf ko maanaam da koo meloo parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ba mu waxee ne sayyidina Muaz radiyallahu anhu ne da koo bëgg daf koo wax ñett yi la ko digal ne ko na koy ñaan mais ce que xam ngeen Muaz ibnu kan la jabal <laughs> jabal mooy lan mooy montagne voilà maanaam euh, symbole montagne u Qaaf boobu la Euh, moo tax Seydina Seydina Muaz radiyallahu anhu d'ailleurs c'est comme exactement euh, maanaam ki doon ànd ki ànd ak yent yàlla Muusa alayhi salaatu salaam ki ànd ak yent yàlla Muusa alayhi salaam mooy taalibeem boobu qaala lahu saahib euh, naka laka wa qaala Muusa li fataahu fataa boobu wa ki mu àndaloon noonu moom nu mu tudd Yusha ibnu ibnu Nun ah Nun mooy lan déedéet mooy jën mooy jën wuñ àndaloon mooy wañ yoroon jën woowu voilà jën boobu moo moo moo moo dugg ci moo duggaat ci géej gi fan ma bat walla maj ma al bahrayn fi ñaari géej yi daje te fi ñaari géej yi daje ci buntu moo ci buntu montagne Xaaf la ne ñaari jën yi fañ daje ci <laughs> waaw réalité fële mais mais mais loo gis mu nekk réalité fële en fait dafa am projection fii loo gis mu am réalité fële dafa am projection fii voilà Kaaba ah. am na góor bu nekk na. waaw. mais pourtant. Euh, wax naa la ko keroog bi ma lay wax ne la yent yàlla maanaam mam Adama alayhi salaam bi ñuy laaj bi bi ñuy waxtaan ak moom naan ko ba borom bi subhaanahu wa ci ndiggam yi muy muy mu mu mu mu mu yee ci mbooleem maanaam lu nekk ay zarra mbooleem doomu aadama yi mu laaj leen xanaa du man maay seen boroom fan la woon moo tax at bu mag bi ñu koy defee foofu yeneen ci saa saa ne alxajju arafa kaaba gi baytul ma'mur ni mu nekkee eh, projection kaaba gi tamit noonu la hmm? waaw voilà léegi ce qui fait loolu moo tax ku ku ku ku ku dund réalité yooyu bu demee aji màkka dund ni muy ajee màkka bokku tëg ku ko xamul maanaam duñ bokk ay at kii day kii kii kii day nekk ah? ci voilà daal di dem daal di fële laa dem dem naa fële dem taxaw fii jour arafa mu dem ne sonn na metti na mais taxaw naa fa mu jeex alors que kee day gis day gis ré maanaam réalité wu da koy dundaat quoi day projeté wu en fait réalité yooyu waaw yaakaar naa ci jotaay bi weesu am naa waaw wax naa la ko tamit ci ne la euh, boo gisee le fait Makka. aj bi mënul nekk feneen fu dul foofu maanaam at bi li aj bi yëpp yëpp nekk feneen fu dul foofu parce que yooyu yëpp dañ ciy nekkaale ci biir dafa am ay infinité de réalités yoo xam ne <coughs> dañu làqtu ci ginnaaw ci ginnaaw la fait ñu war a dem rek aji moo tax bu nit ki bu de bu reproduire woon même scénario bi maanaam ut ñëw jël montagne bi nekk fii nii ci kii bi teg defar kaabay boppam defar fu nuroog Muzdalifa defar fu nuroog Minan kii yëpp reproduire at même kii bi du tax bu ko ajee <coughs> mu mën baax parce que lu tax parce que moom li mu man mooy décor bi moom décor bi la mën reproduire mais mënu reproduire réalité bi nekk ci ginnaaw décor sens bi te loolu moom moo am solo voilà te loolu moom moo am solo te moo tax euh, voilà moo tax moo tax euh, ñoom en fait waa Alquran ahlul Quran nga xamante ne. ay nitu alxuraan lañ en fait dañoo dañuy incarner alxuraan bi ci ñett dimension yoo xamante ne moom la alxuraan am ndax alxuraan ñetti dimension la parce que tout le temps mbir mu ternaire la en fait maanaam nit ki yow en tant que doomu aadama yow yaay àdduna bu mag bi yaay àdduna bu mag bi yow da nga reproduire en fait univers bi wala ou plutôt univers bi daf la reproduire et que alxuraan moom mooy seen livre bi mooy livre bi nga xamante ne moo leen maanaam moom lañ leen bind moom lañ notifié en fait yéen ñett benn ngeen en fait alxuraan yow nit ak univers bi benn ngeen ternaire boobu sauf que sauf que loolu ki muy mën a nekk benn ci moom mooy ki nga xam ne dem na ba mu bokk ci waa ahlul quran ñi nga xam ne dëgg dëgg ñooy ahlullahi wa xaasatuhu ñooy dëgg dëgg nitu yàlla yi nga xam ne ñoom la yàlla taf ci boppam te ñooñu amewuñu loolu comme li nga xam ne duñu deñ di ko répéter lu dul le fait que mel ni maanaam ñu teg seen tànk fi ko yenent bi teg sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax lu la waay jéem jaay bañal feek te sa tànk teg ko exactement fi ko teg sallallahu alayhi wa luñ la fi wax dañ lay nax ku la luñ la mën a wax leneen dañ lay nax waaw et puis wala soit dañ lay tardeel en fait dañ lay tardeel parce que objectif bi mooy loolu mooy exactement sa tànk nga teg ko fi ko yent bi teg nga mel exactement nga jël yent bi sallallahu alayhi wasallam teg ko ci sa kanam ndax borom bi subhaanahu wa moom la yabal moom mooy mooy sayyidna moo tax mu ne muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yabal mooy ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa oh. ñoom euh, ñoom ñooy kon ahlul euh, ndax alquran ñetti dimension yooyu noonu mooy alquranul alquranul majid waaw comme naan ah comme wal qur'anul majid moom mooy bi ci gën a mag oh. ak alquran bi muy alquranul karim innahu la quranul karim am fële bal huwa quranul majid fii lawhil mahfuz ak alquranul azim wala wala qad aataynaaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim te ñett yooyu benn bu ci nekk dafa am arasham moo tax nga gis arash yi tamit noonu la arash gis nga azul arshil majid wa rabbul arshil karim ak wa rabbul arshil azim alquran wax ñett yooyu yëpp parce que yëpp ay dimension la yoo xamante ne dañuy dañuy feeñal li jalaal jamal ak kamal voilà mais bon après euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlul quran dañuy incarner ñetti dimension yooyu yëpp ci alquran parce que ñett yooyu yëpp moom mooy tax ñu mën nekk ñu mën reproduire exactement maanaam ñoom ci seen bopp ñu mën incarner li nga xamante ne moom la yàlla borom subhaanahu wa maanaam euh, euh, kii Euh, moom la borom moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, euh, maanaam dëxëñ ci alxuraan bi ci ay secret di borom subhaanahu loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ci ci incarnation boobu mu incarné alxuraanul majid boobu maanaam mooy bu mat bi sëkk ba pare ak alxuraanul azim bi nga xamante ne. tamit sab almasaani yi maanaam mooy juróom-ñaar yi ñu baamu yi ak juróom ñaari yi jikkoy borom bi subhaanahu wa ta'ala parce que ah, sabon yooyu bon après en fait dafa bëri yu nekk ci ginnaaw loolu yëpp mais ci gàttal daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam le fait que mu matale alquran yooyu yëpp moo tax moom ci boppam mu nekk ki nga xam te ne moom mooy moom mooy sunna maanaam moom ci boppam mooy incarnat maanaam sunnaam moom mooy ci bopp mooy alquran ci boppam sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi alxuraan loolu tax imaam Ahmad rahimahullah doon wax naan alxuraanul karim mu ne mu ne as-sunnatu xaakimatun ala alxuraan wa laysa wa laysa alxuraanu xaakimun mooy mooy teg àtte ci kaw alxuraan waaye alxuraan du jël àtte du teg àtte du àtte ci kaw sunna maanaam loolu li muy tekki mooy ne alxuraan bii ñu xam te moom mooy suñu téere bii bu ñu koy jàng. buñ ci gisee dara ñu gis ne dafa wuuteeg lu yonent bi sallallahu alayhi doxale dañuy xam ne ñun ñoo comprendre wax parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu def moom mooy firi alquran ngir ne moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi alquran ju mag ju mag voilà mooy jëmmi alquran ju mag bi voilà moo tax borom bi subhaanahu wa taala euh, mu mu jagleel ko lu ñu tuddee ak zikr lu ñu tuddee ak zikr yenent bi sallallahu alayhi wasallam la ko yàlla jagleel te gannaaw yenent bi nag salaa alayhi wasallam kenn amu ci accès lu dul ah, ñii ma la wax sànq mooy ahlul qur'an yi nga xam ne ah moo tax ahlul qur'an yi ñuy wax ni bokkut ak buñu naan ñii ñoom waa ay ahlul qur'an lañ ndax dañuy jàng alxuraan lu bari ah déedéet parce que nit ki su fekkente ne day jàng alxuraan sax maanaam nit ki mën naa mokkal alxuraan faat bismillahir rahmanir rahim tari fatiha ba minal jinnati wan naas yi recopier ko bind ko jàng ko ci mboolem jàngi ni fekk du bokk ci alxuraan yi lu tax parce que jikkoom yi nga xam ne moom la war a yor moom la amul parce que lu tax parce que bëgg bi mu war a bëgg yàlla ak yent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul ci xol bi ba mat amu ci amu ko lu tax parce que dafay yëkkati kii di daaneel kii bëgg na kii bañ na kee xeeb na kii tuutal na kii euh, euh, mu ngi mi ngi triande kee def na léeg-léeg maanaam yooyu yëpp mu boole loolu moom moo tax mën te bokk ci ahlul Qur'an yi te yu ci ëpp nag ci jikkooy xol yi la ay rëy ay ngistal ay déggtal ay ay bañeel ay xeebaate ak naw sa bopp bu mu ëpp jàpp na yàgg nit ñi voilà ak di di di yëkkati borom alal ngir alalam ak di xeet nit ngir rek mbugg bu woyof bu mu amee ak yu mel noonu jàpp na yow ci yax wu nga bokk ñi ci des ñoom ñoo bokkul ci yax wu rëy et cetera yooyu yëpp mooy waral ne nit ki du mën a incarner maanaam bokk ci waa alxuraan kon li ñu doon wax léegi mooy ne zikr boobu nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moo tax mu ne wa anzalnaa alayka zikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim moo tax ci yow lañu wàcce zikr boobu moo tax zikr boobu mooy jëmmi sunnaam moom yent bi sallallahu ak doxalinam ndax ci moom ni muy doxale ak ni muy waxe ak ay xaalam ci lañuy ñuy comprendre alquran bi ñu wàcce ci biir nit ñi ci kaw nit ñi loolu tax mu euh, zikr boobu yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jagoo te ginnaaw zikkar boobu maanaam am na ay xam-xam yu ca nekk yu ca làqatu yu ci dëxëñ yoo xamante ne ñooy feeñee ci zikkar boobu ñooy fuyu daat yi nga xam ne ñooy babbe maanaam ñooy ñooy màbbee ci zikkar boobu yu tudd yu tudd ak zabuur loolu mooy xam xam-xam ñu tuddee zabuur borom bi subhaanahu moo tax ci lay wax di expliquer affaire mais subhaanallah nan yawma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kutub kama bada'naakum awwala marratin nu'iiduhu wa'dan 'alaynaa innaa kunnaa faa'iliin wa laqad katabnaa fi zabuuri min ba'di zikri anna al-arda yarithuhaa 'ibaadiya as-saalihuun wa inna fii haadhaa la balaagan li qawmin 'aabidiin wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil 'aalamiin voilà bis bi ñuy lem asamaan si seet ka tayyi sijilli kem ni ñuy lemee eh, bu ñu maanaam këy këy bi bu ñu koy lem maanaam yi ñu bind basan ni ñu koy leme noonu la ñuy leme lépp asamaan si noonu la koy noonu lañ koy leme ka tay yi si jël lil lil lil kutub <coughs> mu ne kama bada naakum awwala maratin nooy dox yooyu aay ah, yooyu gisoon nañ leen bokk na ci bi ñu gisoon na kéem niñ leen bindee woon niñ leen tàmbalee woon seenu bind noonu lañ koy delloowee loolu mooy lan mooy ruju mooy mooy mooy tomb boobu ñun nit ñu delluwaat ci tomb bi le fait que ñun ñu jóge woon ci yàlla war a delluwaat ci yàlla complètement loolu la moo tax ñi ñi ñi am incarnation wu xaal boobu nekk dem ba toog tollu nekk ci bokk ci nit yàlla yi nga xam ne dañoo jël seen tànk rek teg ko fi ko yent bi teg saa sam jéemuñu xool leneen yeneen fi bi rek moom lañ teg bët seen mooy seen royukaay mooy seen soppe moom lañu xam moom lañu bëgg <coughs> moom lañu moom lañuy ñuy topp lépp lu ko neex neex na leen te xam ngeen kër boobu mu ne mu ne wala qad katabna fi zabur min ba'di zikri moo tax gis na bind nañ ci zabour bi zabour en fait xam nga zabour téere la buñ jox yent yàlla Daawuda alayhi salaam en tant ki nga xam ne moom mooy xalifa yàlla mais zabour bii tekkiwut tekkiwut zabour boobu zabour bi mi ngi may wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar sabur boobu la si ndax bépp mbir dañ koo bind ci zabur ci maanaam zubur plurielu zabur la maanaam kenn ku ci nekk ci ñi yegg ci niveau boobu zabur bi ñu am lépp lañ ci bind loolu moom moo tax niveau boobu boo ci yeggee début wu àdduna bi ba feewu àdduna bi yàlla dafa dafay ubbi sa xol ci ngay jàkkaarloog moom waaw ah moo tax moo tax nitu yàlla yooyu du ñu amul dara du leen di réer amaana parce que ñoom comme que yàlla la ñuy jàkkaar lool te yàlla muy di riwu lépp di feewu lépp moo tax borom bi ne wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur ba pare ne wa kullu saghirin lu tuuti wa kabirin ak lu rëy lépp mustatar rëdd nañ ko waaw parce que zikr bi yenent bi moo ko moom sallallahu alayhi wa sallam mooy révélation bu mag bi muy moom foofu lañ denc secret yu mag yi yenent bi sallallahu alayhi mujj léeg mu jël décision may ci kenn ci ñi nga xam ne ñooy ñu may wax léegi ñu jàkkaarloo ak benn ci réalité yi nekk ci zabur bu ci zikr boobu loolu moom moo tax en fait ci nitu yàlla ba maanaam euh, kiiwam euh, kashfom ak fàttu bi am du ko may muy xam par exemple ndax nii la ñuy jullee ndax lii ku ko def sa julli baax na ak baaxul wala lii ku ko def sa julli yàqu na wala sa koor baax na ak yooyu nit loolu kat fu nitu yàlla du ko maye. maanaam nitu yàlla bi c'est pas parce que aarif billah la tey day toog par exemple ñu ne ko nangam xaram na wala dagan na mu ne xaram na ñu ne ko lu tax mu ne sama kashfu moom ko may loolu du ko mun wala nangam euh, sunna la wala lan la wala lii la mu wax la àtte bi. loolu du ko man <coughs> lu tax parce que ci daw loolu partie la xam-xam la bu bokk ci zikr maanaam loolu beneen réalité alquran la boo xam ne réalité alquran la boo xam ne ñeneen amuñu ko lu dul yent bi sallallahu ak ñenn ñu mu tànn am lu mu leen ci wax waaw <coughs> <coughs> moo tax aaya bi borom bi subhaanahu wa ta'aala di ñu jàngal ne yent yàlla Daawuda alayhi salaam moom lañ sampoon def ko xalifa yàlla ci kaw suuf aaya boobu saar bi mu nekk xam ngeen nu mu tàmbalee saad wal qur'aani zi zikr saad parce que saad tam loolu moom moo tax saad <coughs> moom tam beneen montagne la bu nekk ci wetu Qaaf kii yu bari montagne xaaf lañ xam <coughs> mais montagne saat tam am na dafa takkaloo ak xaaf dañoo dend quoi <coughs> waaw moo gën a ndaw sauf que révélation zikr bi mooy alquran bu particulier boobu nga xam ne yent bi rek mooy xaqaayiku yu xóot yu alxuraan yi nga xam ne yeneen ci bi saa salama rek a ko am ak ku mu namm am lu mu la ci man foofu la am et que zabuur bi mooy yi nga xamante ne xutbu yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko gis ñoo koy gis en moo tax mu ne ci zabuur yi kullu saghirin wa kabirin mustatar lu ndaw ak lu mag yëpp dañ ko ci rëdd xam-xam yi nekk ci zabuur yi en fait loolu zabuur yi parce que zabuur day tekki bële wa comme naan wa atayna Daawuda zabura loolu dafay tekki en tant que xalifa yàlla ci kaw suuf te loolu mooy xutbu zaman ak xanaa ñi nga xamante ne ñooñu ñi ma la wax ne ñooñu yegg nañ ci niveau boobu ñooñu xutbu yi ñoo bokk ay mbira ah. ñoom li xutbu bi rek di gis di xam ñoom dañ leen dul tuddaale parce que xutbu <coughs> bi yilifu leen moo tax kenn du leen tudd bu ñu naan wala parce que ñooñu ay en fait ay façon nit lañ ñoo xam ne comme ni ma la koy waxee tout le temps ne la ay façon nit lañ ñoo xamante ne bari na ci wàll yu mag yi ñoo xam ne xamuñu ne ñooñu existé nañ lu tax parce que seen mbir dafa làqatu dafa nëbbu complètement sharta eh, téere moom ànd na xaalim karamaatu moom moom karamaatu awliya waaw eh, ñii tudd ñu mhm. eh, am na ñi ci en tout cas ahlul qur'an yii ni te pourtant bor te pourtant bu ñu xoolee alquran ba alquran daj day gis du du day day day day nit ñi tout le temps pour ñu bokk ci ñi mais génération yu mujj yi dañoo tàyyeel wala dañoo dañoo gàttandu wëllif li nga xamante ne moom la salafu saalih nekke woon mooy nitu yàlla yu njëkk yi jamono ñu njëkk ñi saxaaba yi radiyallahu ak ñi àndoon ak ñoom parce que dañu dañu ñëw fekk fi beneen fe beneen xeetu àdduna yeneen façon yi nit ñuy am neneen lu ñuy doxale am lu ñuy waxe am comportement yu ñu am voilà génération yi wuute et que xaqaayiqu alxuraan yi lu ci ëpp làq nëbbatu après ci ci génération yooyu voilà voilà euh, moo tax euh, sànq xam nga waxoon naa leen ne doon na ñëw ci ñetti expression yi zikar bi boobu ñëw na et que bi mooy ñëw ci ginnaaw zikar bi et que soit parce que montagne la boobu tamit boo xamante ne nit ki pour mu yegg si pour mu yegg si ci moom nag ngay njëkk a jot doo ko jot xaaf mais moom ci ngay jokkee dëgg dëgg dëgg ci ci yàlla ak voilà moom ci ngay ci ngay jokkoo euh, te it mooy euh, maanaam foofu ci la nit ki di gisee xaqaay yu xóot yu julli ak salaatu salaatu ak salaatu faatixi surtout et que ni salaatu faatixi en fait beneen xaqiiqa la ci xaqaay ko alxuraan yi et que dëgg dëgg muy mooy secret alxuraan bu mag bi voilà et que muy jëmm yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bu mag bi nga xam ne moom la yent bi sallallahu alayhi wasallam jox Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu Sayyid Muhammad al-Bikri radiyallahu ta'ala boo gisee mu mën a am accès ci salaatu faatihi c'est parce que ut bu la woon moo tax moom xamoon na moo tax xutbu yu mag yi ak yenn afraad yu mag yi ma faatihul kunuuz yu mag yi ñoom xamoon nañ existence salaatu faatih sauf que xamuñu woon lan la ah ni mën a nekk mooy xamoon nañ ni am na benn salaato ala nabi boo xam ne moo ëmb yeneen salaatu ala nabi yépp mooy existence bi sauf que xamuñu lan la gisuñu ko xamuñu réalité bi te te ba léegi réalité salaat fatiha Cheikh Ahmed Tidiane moo ko xam radiyallahu ta'ala anhu ndax yent bi sallallahu alayhi moom la ko jagleel mais ak benn partie mais ci ñenn ñenn ñenn ci xulafaawam yu mag yi ñenn parce que réalité salaat fatiha mais de c'est extraordinaire waaw c'est beneen beneen affaire la en te te xajul ci xelu nit ñi parce que léeg-léeg nga gis ay débat yu ñu ah Cheikhana ay débat yoo xam te ne dañ ci wax way salaat waatyi gars yi ñu ci wax ngëri yi ñu ci wax dafa rëy est-ce que c'est normal c'est parce que tout simplement réalité la boo xam ne daf leen a dépassé te képp koo xamante ne dafa nekk di douter ci loolu maanaam kooku du kooku la war a diinga du kooku la war a ngàññe parce que seen normal que mu bañ ko xam voilà yiñ ciy wax ak ngënil yu mag yi ci ne seen normal mu bañ ko xam parce que affaire bi daf ko ëpp doole parce que réalité fi réalité boobu di manifester woo mooy ci montagne Saad bi ma lay wax nii voilà te loolu c'est total c'est tout à fait normal. partie yi ci nekk yëpp salaat faatiha ak xaqaa'iq yi nga xamante ne moom maanaam daf ci le reproduire ci <coughs> ci euh, juróomi martaba yi nga xam ne mooy al awwalu al aaxiru al zaahiru al baatin ak wa bi kulli shay'in alim benn bu ci nekk dafa am lu représenté ci xaqiqa yonent bi sallallahu te moom mooy sirroom secret ak ruuxam ak jëmm gis na ak xol bi xalbu bi ak martaba bi nga xamante ne moom la moom la yore loolu moom moo tax moo tax lu lu lu lu ci salaat salaatu faatixi salaatu faatixi ay ay ay xaqaar yu doy waar moo ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gàttal daal mooy secret bu mag bi nga xamante ne moom moo nekk moom moom la taxawee et que mu ber ko jox ko ki nga xam ne muy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu di wax si même secret yu mag yi julli yi julli salaatu ci montagne boobu lay manifesté woon moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum xamoon ci loo xamante ne ñeneen ñi xamuñu ko ci ndax ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo accès wu amoon accès ci ki nga xam ne mooy jëmm jëmmi maanaam mooy jëmm loolu mooy jëmm jëmm jooju am na benn waxtaan boo defoon ci sooy julli. waaw xaraf yi ci nekk ak secret yi. waaw est-ce que loolu moom ci salaatu faatiha la nekk. en fait loolu tamit bi ay xaqiqa la ci salaatu faatiha waaw mais ci julli rek tamit maanaam xaqatu muhammadiyya en fait julli as-salaatu julli day reproduire en fait day retracer xaqiqatul ahmadiyya tariqatul ahmadiyya waaw alors que salaatul faatihi haqiqatul muhammadiyya lay loolu moom moo tax euh, ku la gën a fonk julli gën la fonk salaatul faatihi ñaar yooyu non kooku ni lay gën njëkkee yegg du doon ndànk ñu la njëkkee yegg du doon dànk waaw waaw moo tax borom mi ne gisa lu ci tegee noonu ne lan la wax mu ne annal arda wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarithuha ibadiy salihun ne suuf si sama jaam yi nga xam suñu jaam yi nga xamante ne ñooy ñu sell ñu ñoo koy doon voilà bu day wax suuf si day wax àjjana mais suuf su dëgg dëgg dëgg dëgg mooy suuf si nga xamante ne dëgg dëgg mooy suuf arbu simsima bi nga xam ne moom moo nekk ci mooy ci doju xaaf parce que foofu ñooñu ñooy vrai jaam yu sell yi ñi ñu nekk foofu ñoom ñoo ko doon ñoom ñooy vrai jaam yu sell yi moo tax mu ne wa inna hadha naka li wér bóor lii la balaa am giñ naa ne luy jottale la li qawmin abidina ñeen ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla dëgg mooy gis nga xusna ibadatika bi day dellu soir rafetal niñ lay jaamoo loolu moom moo tax incarné bu mu jaam gi amul dara lu ko ëpp doole ci mel noonu yii ñuy wax yépp nag maanaam nit ki dana ko maanaam jar maanaam li ëpp solo ci li ñu war a retenir ci lépp mooy ne nit ki na nekk jaamu yàlla te dëggu ci njaamu yi ci nekk bi mu nekk jaamu gannaaw nekk na jaamu yàlla nag bu mu wut leneen ci gannaaw nekk jaam boobu moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala yërmandim gu mag gi moo tax mu xamal ñu lan mooy njaam maanaam ci suñu société yi mu créer lu ñu tuddee ak njaam maanaam esclavage mu créer ko ba pare ñu xam ko ci suñu diine xam ko ci charia xam ko ci xam ay règles yi mu yi ko régir loolu yërmande gu yaatu la gu borom subhaanahu wa ta'ala su ko defee ñun ñu mën a xamee à travers loolu ana nan ñun nan lañu war a mel ak yàlla parce que comme ñun bu ñu xamee la nan la jaam di mel fii <coughs> fii jaam nan lay mel am naa mbir diw jaam la rek mooy amul lu muy bañ jaam amul lu muy bañ amul lu muy bëgg li boroomam di bañ moo koy conditionné li boroomam di bëgg moo koy conditionné voilà jaam du réclamer salaire amul moo tax bokk na ci ñàkk teggin tamit moo tax bu nit ki bu nekkee jaam day comprendre ne di wut di ña di def yàlla di def dara ne dama koy def ngir yàlla fayee ma ci nangam loolu ñàkk teggin la ci digg ci boromam lu tax parce que jaam amul salaire bu muy réclamer te du laaj ndàmpaay. waaw mooy salaire récompense. compensation indemnité voilà indemnité compensation waaw. léegi loolu nu ñu koy def am misère. ah loolu am misère. en fait misère dafa am euh, misère dafa am ay façon dafa am d'abord le fait que man ni damay mani ni ah man de nangam de examen bii dama koy def. wala nangam bii dama koy def su ma amee nangam danaa wooral yàlla nàngam fan. wala bu ma amee nangam dana aji Makka wala su ma yàlla mayee nangam danaa ah, danaa ko jullil nangami rakka voilà voilà ah wala su yàlla mayee soxna siirey dinaa ko saraxeel nangam ci ay euro yaa ngi dégg ba pare jullil ko nangam ci ay rakka wooral ko nangam ci ay fan en grand dynamique <laughs> loolu loolu yooyu ay xeetu misère la loolu su xësee ba am loolu loolu su xësee ba am ba nga am la nga doon faw da ngay daal di lan da daal di war a obligé def affaire bi mais boobu façon dañ koo sip ci sharia boobu façon dañ koo sip li tax ñu sip ko nag mooy le fait que nit ki di jàpp ne moom su miséré loolu muy am maanaam li muy produit li li. maanaam mbir mii moo tax mu am lii hmm. misère gi alors que yàlla may gi mu koy may loolu ak jox gi mu ko koy jox soumettre ko ci condition te dogaloon na ko juróom fukki junni at laata muy bind asamaan seeg suuf si kon maanaam nit ki yaakaar gi muy yaakaar ne loolu moo tax ñu may ko lii ak loolu maanaam te du gis ni mbaaxug yàlla rek ak yërmandeem ak ak ak maanaam ci jaamam yi loolu moo tax ñu sëb ko ci buntu sariya ba pare daf ci boole maanaam ñu teg ci nga tegoo loo xamante ne après beneen mbir lay doon loo xam ne faaw dalay tegu voilà léegi mu am beneen façon nizar boo xamante ne mooy dama naan man daal fas naa yii nii def nangam mu nekk jaamu yàlla ci man jaamu yàlla goo xamante ne wutuma ci leneen lu dul jegeñ lu dul sàkkoo jegeñ yàlla lu dul sàkkoo moom lay wut moo tax may def nàngam boobu boobu ci sharia moom moo boobu moom mooy bi nga xam ne moom la sharia yi di bëgg nit ñi di ko def maanaam te bu boobaa dootul dàkkonte ak li nga xam ne moom lañ wax léegi ne Euh, di laaj ay indemnité di laaj ay ay waaye salaire ak yooyu loolu jaam du ko def en bu koy dee def rek loolu ñàkk teggin la digganteem ak boromam jaam du grève maanaam du toog ne <laughs> ah ñun dey dëgg-dëgg condition de travail yi metti na nangam nangam nañ grève xam nga salarié yi ñooy grève te sax am na ci salarié yoo xam ne ñeme wuñ grève ah parce que dañuy ragal buñ grévé bu patron bi identifié ni saa waay ci gréviste yi la bokk dañ koy dàq wala ñu indil ko problème mais bu dee jaam la moom du grève moom te du kaas du laaj ay ay amélioration de conditions de travail yooyu yëpp jaam du ko def day nangu rek ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yu fi jaam la moo tax teggin yooyu nag lañu borom bi subhaanahu wa taala euh, di jàngal à travers le fait que ñun ñu ñu nekk jaam maanaam nit ki bu bu bëggee jaam bu bëggee nekk jaam loolu teggin yooyu la ko war a am ci digganteem ak boromam voilà maanaam jaam bi tey par exemple du ne sama ki ma moom da tey euh, pini na ma wala teg na ma ay daan mais suba dinaa ko won ne ko voilà nangam ak nangam mhm. en tout cas suba dinaa jéem a fippu wala la ma daan la ma daan def danaa ko wàññi wala yooyu déedéet booba lay gën a góorgóorlu daam bés buñ ko duma ci ëllëg sa lay gën a góor góor yii yëpp ay mbir la yoo xam ne borom sax parce que sinon parce que le fait que borom amal ay jaam ñu gis leen xam nga léegi sax ñun xëy na suñu génération duñ ko gis xamuñu ko mais ñi ko xam ñoom dinañ ko gis xam ne ah ndekete jaam lii mooy jaam kon man bu ma nee man jaamu yàlla laa nii laa war a mel ak yàlla voilà ne jaamu yàlla laa nii laa war mel ak yàlla voilà loolu moom moo tax kon euh, ñetti caractéristiques yooyu am solo mooy moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci shukru googu nga xam ne moom la incarné moo tax ci la waxe woon ne awala afala akuna abdan shakura mooy bi muy julli ba tànk yi di néew yi ànd ak moom mooy kii mu doon moom sallallahu alayhi salaam mu ne lan moo tere ma nekk jaam boo xam ne day sant di gërëm yàlla voilà xam nga kooku wuute nag ki nga xamante ne jàpp na ne moom xës na yegg niveau sàngam naa kon jaratul muy def yenn yi yenn yu bari da koy wàcc maanaam c'est que loolu mentalité la boo xam ne man ci wolof yi rek laa ko gis maanaam xam nga léeg-léeg moo tax à chaque fois affaire bi daf may bett léeg dañuy jékki-jékki dégg ñu ne la euh, ñu ne la ah euh, ñoom waa waa waa waa waa nangamu est que am na niveau boo xam ne boo fa xasee ba yegg xëy na werd yi dalay wàcc walla ay julleeg yooyu dalay wàcc wala xanaa war ngaa mën a am lu ëpp ñeenti jabar wala war ngaa mën a def maam yoo xam ne dafa leer ne dafa xarab baaxul alors que question bi li mu waroon a doon mooy est-ce que am na niveau boo xam ne boo fa yeggee lii moom c'est sûr que dootoo ko bàyyeeti maanaam loolu la waroon a doon maanaam yow yegg nga niveau boo xam ne mucc nga ci bàkkaar boobu dootoo ko defati au lieu mu nekk loolu mais comme quoi gis nga parfois nit ñuy lay yaree ni muy déteindre ci yow maanaam fi ngay màggee milieu bi ni muy déteindre ci yow quoi hmm? waaye dañuy gis ab toj-toj boo xamante ne ñëpp xam nañ ne toj-toj la mais gars yi dañ naan non xanaa kay déedéet xa xëy na niveau bi mu yegg moo tax xanaa moo war a am sañ-sañ ñu def li kaay leen moo wax leen benn affaire lu sa niveau di gën a yéeg. waaw kii yaayam la lu sa niveau di gën a yëg sa teggin yi sa diggante ak sa borom di gën a kawe. looy gën di denc mbuutu yàlla yi ngay gën a nekk koo xamante ne sag jaamu yàlla day gën a feddale ko moo tax soo te loolu wàllu yu bari dañ koy faral di wax bu ñu joxe exemple soo leen gisee koo xamante ne mook sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis dañuy juuyoo lu bari ngeen gis koo xamante ne day euh, doxale noo xamante ne leer na leen ni lii wuute nag li alxuraan wax ak sunna buy woote woo ay maqaama yu kawe xam leen ni kooku kat lu dul dëgg la kooku day expliquer voilà loolu mooy détecteur de mensonge d'imposture plutôt moo tax xoola Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu dañ ko tudd nit yàlla bu mag boo xamante ne mais ay ay weer la def pour dem gisi ji ko waaye ba mu demee da koo gis muy tufli mu jublu ci xibla bi fi muy tufli mu ne mu mu nuyu ko sax <laughs> dafa ñibbi mais koo xamante ne nii la ñàkkale fayda sunna yenente bi ak teggin salaasam ak teggin yi mu war a am ci diggante ak boromam nan laa nan laa yaakaaree ci moom mu yëg yëg yoo yëggale ma ci yàlla dem ñibbi nuyu ko sax nuyu ko jotu ko nuyu te waajoo bi at ba at la daan génn ah, kooku at ba at la daan génn waaw oui si ah oui xam nga xaaf boobu xaaf ñaar yoon la ñëw xaaf xaaf ñu doon wax sànq ñaar yoon la ñëw ci alxuraan am na xaamim ayn siin qaaf ak qaaf voilà ayin seen qaaf bee nag loolu lay déterminer mooy le fait ñu nekk nit ñoo xamante ne maanaam relation bi ñu xam ci yàlla ak ñoom taax na ba secret yi eh, yàlla yi moo nekk ñoom maanaam moom moom lañ dëxën ci ñoom moo tax teggin gi ñu am seen diggante ak seen borom ba moo waral ne ñoom ñu wóolu leen waaye nag ànd ak loolu yépp dañ leen a lalal basang bi ba pare sañu ñu cee tëdd moom dañ leen a lalal basang bi mais sañu ñoo tàllale ko waaw iqoot alal bi saati wa iyyaka wal in bi saat voilà dañ naan la toogal ci basang gi waaye ah moytu la tàllale ko de waaw moo tax ci nitu yàlla yu bëree bëri bëri bëri nit ñoo xamante ne dañ daan dégg kii nitu yàlla bu mag la nangam nangam bu ñu demee dañuy gis ñu toog fu ñu toogee tàllal seen tànk yi rek gars bu ñu ñëwee xool rek dañuy xam ne kii saa yi bokkut ak ki doon wax. dañuy ñibbi duñ fa duñ saa nuyu waaji dañuy ne ah waaw xam naa dañ fay romboon rek dem. c'est-à-dire que lépp lépp nga war a nga war a nga war a nga war a sàmmonteel loolu moom moo tax jàng sunna yeneen bi sallallahu alayhi lan laa moo tax wallahi à fois que ma xalaat dëgg-dëgg maanaam xaal bi ma maanaam nitu yàlla sama xel day day day day day day day day day day day damay damay am mbégte ci ci jàng yi ñuy jàng xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax que à travers loolu ci lañu mën a dëgg-dëgg toppee sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam te gis nga <coughs> borom borom subhaanahu wa tudd ñooñu mais ñoom dañoo am lu ñu tuddee xasya moo tax alquran boobu gis nga gaa yi nekk gaa yi nga xam ne ñoom ñooy ahlul quran yi ma lay wax nii ay gaa lañ yoo xamante ne euh, seen xol dafay mokk xam nga wax naa ko sànq tristesse bi ñu ànd ak tiit gi ñu ànd ak seen borom tiit vrai tiit ak ragal crainte réelle bu ñu am seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'ala moo tax maanaam. par rapport ak liñ liñ doon wax léegi ne maanaam boo boo euh, naan xanaa diw xanaa ñoom dañoo war a yegg ci maqaama bu leen war a permettre ñuy def nangam li lay wan ne loolu amut mu alquran wax na law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah ba pare ne wa tilkal amsaaru nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkarun alquran bi buñ ko wànnee wàcce woon ci doj bi montagne bi moo tax xam nga alxuraan bi duñ ko wàcc ci jabalu xaaf bi de ci gaa yi nekk ci jabalu xaaf bi lañ ko wàcce ndax ci jabalu xaaf bi moom ci boppam buñ ko ci wàccee jabal montagne bi day day toj day tas ngir tiit ragal gi mu ragal borom bi subhaanahu wa gis nañu baat bi mu utilisé min xasyatillah te ñooñu ñoom am loolu ñooy am dëgg dëgg dëgg ngërëmal yàlla bu mat comme ni ko alxuraan waxee radiyallahu anhum wa radu anhum lu mu ci teg zalika liman xashiya rabbah ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom radiyallahu anhum wa ardaahum ndax ñooñu da yàlla da leen a gërëm ba pare ñoom ñu wëlbatiku gërëm yàlla te loolu nag ak a màgg parce que borom bi wax na ne même ajjana looloo ko gën a màgg wa ridwaanun minallahi akbar ngërëm yooyu tukkee ci yàlla moo gën a màgg moo tax même ci zikkar bi ñu doon wax sànq wala zikrullahi akbar tax ak yuy wax akbar ñaaree la de lii moo gën a màgg mooy secret julli bi ndax ci zikkar bi la bokk bi nga xamante ne mooy réalité alquran bi feeñee ci montagne Saad moo tax mu ne wala moo tax muy wax ci julli aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar daane wala zikrullahi akbaru zikkar boobu moo gën a màgg encore moo tax nit ki bu jëlee xolam jeexal ko ci yàlla ci jamono ji muy jullee day explorer montagne soit boobu parce que zikkar boobu mooy wa aqimi salaata li yi parce que saad moom mooy ziz mooy alquran bi nga xam ne mooy réalité alquran bi nga xam ne ziz zikri moo yore zikkar bi ba nga xam te ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rek ci teg bët ak képp ku mu nam mu dugal ko foofu te à travers julli googu la ko ciy dugal à travers julli ba ak à travers salaatu faatiha te ngërëmal yàlla googu ni mu gën a màgg lépp moo gën a màgg àjjana ak li ci biir yàlla nee na ñi ragal tiit ci yàlla ñooñu rek la ko yàlla defal du mais est-ce que xam ngeen lan mooy ngërëmal yàlla du lu du du lu simple ah. naan ndeysaan diw moom yàlla gërëm na ko dafa am ngërëmal yàlla am ngërëmal kii mais loolu du ay caaxaana ah. il faut pas croire que ku jóg rek am na ngërëmal yàlla de bari na ñu am yërmandeeg yàlla ñoo xam ne looloo leen tere nelaw yërmandeeg yàlla waaye ngërëmal yàlla lu rëy rëy rëy ñi ko yàlla garantiral ci kaw suuf te ñu xam leen mooy saxaaba yent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara ak was was-sabiquna minal mu'minin minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum saxaaba yi parce que saxaaba yi wax naa leen sànq ne ñoom ñëpp explorer nañ montagne Saad boobu ak xaaf bi ndax ñoom ñëpp ci ahlul qur'an lañ bokk maanaam yow pour nga explorer il faut que vraiment nga dugg ci seen ci ñoom et que seen jikko ji ji gën a ràññee moom ngay am mooy mahabba bi ak sukkur ak sukkur bi ngërëm gi mais surtout ak ak siddiqiya gi ndax saat bi tamit loolu la mooy dëgg googu mooy véridicité boobu ñuy àndal le fait ñu nekk ñu maanaam moo tax moo tax zabuur bi mu waxee zabuur ne ne ne ne ne mbir yëpp ñi gis zab ñi yor seen zabuur yi mooy te ñooy xulafaa yu mag yi mooy xut yu mag yi ñoom ñëpp euh, bind nañ rëdd nañ ci li ñu li ñu kull saxirin wa kabirin mustatar daf cee teg ne innal muttaqina fii jannatin wa nahar fan fii maqaadi sidrata fii maqaadi sidrata ñoom seen gàngu naaj dañ toog mu takku na ragal ñu ragal yàlla ñoo ñu dëgg nga xam na ñoo nekk ci àjjana yu mag yi ak tool yu ak ak ndox ndox ndox maanaam dex yooyu di wal ñoom ci gàngu naaj yooyu ñu toog seen seen seen trône yooyu mooy trône dëggu sincérité véridicité véracité ñoom ils sont véritablement vrais ni nga leen di gisee ci biir noonu lañ mel ci biti ni ñu mel ci biti noonu lañ mel ci biir seen intérieur ak seen extérieur ñoo nuroo voilà. non non non non xawaar yi bi xawaar yi bi li muy am ci particularité dina mel noonu. mais particularité mooy euh, dafay ànd ak euh, maanaam borom bi subhaanahu da koy may aw lay ci kaw noonu yàlla yi voilà c'est-à-dire que daf leen di mën a day mën a leeral dëgg gi di di mën a di mën a feeñal seen ay seen ay njuuj njaaj ak seen ay naxaate day mën a feeñal seen plan yi ñu tëral yépp pour euh, pour pour yàqal diine l'islam wala yu mel noonu et Euh, day nekk koo xamante ne selon jamono ji muy dund day nekk koo xamante ne ni muy mën a aay ni muy mën a maanaam ku mu jàmmar lool ci ay lay maanaam ci argument ngir xam-xam xeex ak yow ci xam-xam da lay gañe waaye ku mu xeexalit ci ci doole kàttan tamit da lay gañe voilà sinon ñi mën nañu am mën nañu mën nañu nekk mën nañu bañ a nekk kenn kese alors que xawaar yi bi moom kenn kese lay doon waaw kon ñooñu loolu euh, borom bi subhaanahu wa xam ngeen lu mu wax ne noonu lañu mel subhaanallah gis nga lim naan Ah, wa min aljibaali judadun biidun wa humrun mukhtalifun alwaanuha wa xaraa wa xaraa bi wa xaraa bi wa xaraa bi non non ah, wa min aljibaali juudun wa humrun wa min aljibaali judadun biidun wa humrun mukhtalifun alwaanuha wa xaraa bi bu suud wa wa min ashajari wad dawaabi wa non ah, wa xaraa bi bu suudin voilà wa min al an'am wa min ash-shajari wad-dawabi wal an'ami kadhalika innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama du noonu ne yàlla ne euh, gis nga montagne yi <laughs> gis nga yàlla ah, nga xam nga lu yéeme ci alxuraan ah mooy réalité yi dañoo duggante te alxuraan ba alxuraan daj yépp dafa am jamu waaye dama am farku dafa am maanaam une vision euh, unitive nga xam te boo xoolee benn rek ngay gis lenn rek ngay gis mais aussi boo duggee ci lenn lu nekk mën nga ci gis lépp maanaam yow benn mbir bu la intéressé ci alxuraan daanaka mën nga koo gis ci vers yëpp mën nga yëpp mais que alxuraan ci lépp la wax en même temps et en même temps lenn lu ci nekk dafay rëpp dafay taxaw taxawaayu lépp maanaam montagne yi am na ci ay rëdd yoo xamante ne mooy roche yi sillon yoo xam ne dañuy weex dañuy weex yii dañuy xonq ba pare am na ci yoo xamante ne xaraab yi bu suut lañ maanaam dañuy ñuul maanaam gharabib euh, pluriel la ci xirbib xirbib euh, mu ngi jógee ci ci ci xuraab mooy baaxoñ baaxoñ mooy corbeau euh, dañuy dañuy <laughs> dañuy dañuy ñuul montagne yoo xam ne ay ay yoo xam ne dañuy ñuul mu ne noonu lañ defee garab yi euh, njur gi njanaaw yi ñépp noonu lañ mel yéen nit ñi noonu ngeen mel parce que maam Adama alayhi salaam ci roche yooyu ak si maanaam ci suuf soos yooyu yëpp lañ dajale ñu bindee ko ci te xam nga suuf doo daj yooyu suuf soos ñu ko bind moom en fait moo constitué moo su mooy suufu arbre simsima bi nga xam ne mooy suufu montagne Qaaf bi. ci boppam mooy ki nga xam ne turu yàlla yëpp ak melo yëpp daf koo dajale comme ni ko wax allama loolu moom moo tax suuf si ni ñu mel nii loolu moom moo tax ñun ñii képp kenn ci ñun. ñu am couleur yoo xam ne dañuy nuru couleur suuf si ah. sama ñuulaay ñuulaayu suñ Kalidou ñuulaayu suñ Chérif ak ñeneen ñun ñii ñëpp suñ ñuulaay bokkul ah. te ñëpp ay nit ñu ñuul lañ ah. suuf si noonu seen ñuulaay yi bokkuñu mais ay ñuul lañ voilà xonkaay yi weexaay yi ci suuf si tamit noonu lañ mel dañoo wute mais montagne yi noonu lañ mel xam nga li ci yéeme mooy borom bi subhaanahu wa ta'aala ne noonu laa leen def yéen man parce que maam aadama ji noonu lañu ko bindee. <coughs> waaw. non non déedéet. waaw dafa weex. waaw non arbre simsima dafa weex mais reflet bi muy joxe comme kaw kaw gi dara nekku fa suuf si en fait yow. en fait montagne Qaaf ni mel dëgg moom boobu dafa verte. en fait soo ko <coughs> si si voilà mooy Seydina Xadir Xadir alsaan xama xadir xama mooy mooy mooy mooy nit nga xamante ne fu mu dëgg day verte loolu ñu ko xadir garab moom fi muy dëgg tànkam ci montagne xaaf ña nekk montagne xaaf moom la ñuy dundee végétation boobu àdduna bu xóot la bu a garaaw. vraiment ni ñu dundee. voilà waaw <laughs> ah. euh, gis nga euh, te loolu xadis la ah xadis mi ngi Sahih Abu Hurayra radiyallahu anhu voilà hmm? suuf si non non suuf si dafa weex waaw mooy arbre simsima voilà mooy vert blanc boobu moo tax vert blanc boobu moo tax yent bi sallallahu alayhi ñaari couleurs yooyu ñoo ko gënaloon ci couleurs yi lu yu weex ak lu vert voilà waaw comme Sayyidat Khadija ni mu hmm. kon euh, mais xoolal li mu ci teg bi mu bi mu décrire loolu mu ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama gis nga xashiya gi ñu wax sànq tiitaange googu ne ñooñu ñoo am ngërëmal yàlla ci jaam yi ñi am mooy al ulamaa mooy boroom xam-xam yi dëgg dëgg dëgg te ñoom ñooy ahlul quraan yi moom tuddee ulul ilmi fële ci kaw bi mu naan shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil moo tax alquran doo ci ay aarif doo ci baatu aarifuuna yi kii yeeg loolu tax ñu moo tax ñu bëri moo tax alquraan ahlul quraan yi te ñooy al ulul ilmi yooyu alquraan di wax ñoom ñoo gën a kawe ñi ñuy wax ahlul mahabba kese nga xam ne dañoo yem rek ci ne ahlul mahabba lañ xam nga lu tax parce que ñooñu ñoom ñoo gën a foor ci seen biir parce que ahlul mahabba ñëpp tolloowuñ mais ñi nga xamante ne dañoo yittewoo alxuraan sunna yam saa salaama nekk ci dugg ci kii ba yàlla wàccewaat leen ci suuf ñu war a yeewaat nit ñi waat leen ci yàlla yëkkatiwaat leen yóbbu leen parce que en fait ñooñu dañoo gis nga moo tax réalité montagne boobu ñoom la leen di dundalaat ba ñu xam ko parce que loolu moom moo tax xam nga ci moo tax wax naa la sànq ne suuf montagne boobu ya wala jotaay bi weesu la nee naa la ci leen ndox moomu nekk ndox aynul xayaati ndox miy dundal parce que boo boo xool moo tax ngot wi ngot wi biñ ko tekkee euh, ci ci ci ci ci ci ci ci doj bi ah Yusha ibn Nun ah, alayhi salaam bi mu ànd ak yàlla Musa alayhi salaam ci la def parce que euh, kii bi daf ko daf koo laal euh, ndox mi ndox moom nga xam ne mooy fontaine de la vie source de la vie da ko laal moo tax ngot wi dundaat fekk dafa dee woon ba ñu wàjjoon ko ba kii ko war ko reere ñu ngi ko laalee ngot wi daal duggaat ci biir moo tax ngot woowu xaqiqa bu yéeme la mais sama ne ngot woowu moo war noonu yent yàlla yoonu sax ala sa salam moo tax ñun ñu tuddee ko saaxibul xóoti ah moo tax ñu naan ko zunnuuni borom nuun xam nga sama wax naa Yusha ibn Nun moo tax ngoot woowu euh, res res ngot bi parce que xaqiqa bu yéeme la moo tax ah, ah, gisoon nañ ko ci Bulughul Maram bi xadis boobu nekk Sahih Imam Muslim bi yowóot bi di laaj yent bi sallallahu alayhi ay mbir yoo xamante ne ku dul yonent du ko xam ba mu ne ko ba mu koy laaj mooy mooy gisoon nañ ko bi ñuy gis Euh, man yu lan mooy définir man yu góor ak jigéen ak euh, lan mooy tax nuróo di am ci ci pa maanaam doom di nuróo papam wala yaayam wala muy nekk góor wala mu nekk jigéen xadis boobu yéen a mm-hmm. ko fàttali gisoon ci ci Bulughul Maram mais ba mu ko laajee ne ko lan lañuy njëkk a lekk waa àjjana buñ duggee mu ne leen ka mu ne leen kabidun nuuni reesu jën wa reesu ngot wa <laughs> voilà looloo tax euh, ngot woowu ñu àndaloon moo ànd yent yàlla Muusa voilà même ngot bi la lan lu tax ñu war collecté ànd yàlla Moussa xamul woon affaire bi. c'est que li yéeme ci histoire bi mooy yéen yàlla Moussa Isa xamul woon ne parce que yàlla daf ko bëggoon xamal ne ko am na ay ñoo xam ne ci sama jaam yi dencal naa leen xeetu xam-xam yoo xam ne yow amoo ci accès maanaam mooy Muhammad yiw na yi et lu le mu ne moom xam na loolu et maanaam moo koy wax da ko yow ñoom xamuñu yow am na loo xamul moo tax mu dugal ko ci xaqiqa xaaf boobu ak nuun bi parce que loolu tax ci alxuraan boo wone alxuraan euh, lettre yooyu saar yooyu di tàmbalee alif lam mim alif lam mim ra yooyu noonu ba bi ñuy jeex yooyu ñoo mujj na ah, soit après xaaf après nuun mu jeex yooyu ñoo mujj ci alxuraan saat <laughs> après xaaf après lool mu jeex alxuraan jeex parce que en fait booy évoluer di évoluer ci yooyu ngi mujjee yegg si montagne saat bi après montagne xaaf bi après nuun bi mooy la mooy géej gi mooy source source de la waaw waaw loolu tax nag boo demee nag bu jën jën woowa jën woowa yow da war a dem ba fi mu nekk nga dugg fa nekk fa géej la de mooy fi géej gi daje nga dugg foofu nga war jën wi parce que eh, say Seydina Xadir alayhi salaam moom loolu moom lay naka jekk moom lay war mooy war waayam nga war ko ba pare jën wi da dangaa war a dem bu dugg ci biiram maanaam war na la nga mën a lekk reesam rees wi <laughs> sëñ bi <coughs> incha allah ñaan nañ <coughs> <coughs> ah, ah, waaw waaw réalité bu mu nekk moom vraiment réalité bu ah, moo ko wanoon. xam nga lan moo yéeme ci ci kii histoire beeg yent yàlla Muusa oh, alayhi salaam mooy ni jën wi ngot dafa génn dem na. dem na yoonam mais impressionné wul sax waa ji maanaam ki mu àndaloon moom xam na ne rek jën wi dem na gis na ko muy dem impressionné wu ko sax maanaam li yéemi ci histoire bi mooy yent yàlla Muusa moom ci boppam waa ki mu àndaloon te mu nekkoon ndongoom li maanaam booyam bi daal booy bi bindaan bi moom moo gën a xam xaqiqa boobu en fait loolu moo ci yéeme en loolu tax histoire boobu du day day leçon de vie màgg màgg màgg nit mën na xam loo xamul nit mën na yegg am accès ci loo xam ne amoo chance te xamal ni boo xamee dara la nga réer moo ko ëpp si moo tax nag borom bi ne borom xam-xam yooyu yooyu

voilà loolu moom boo ko comprendre rek après comprendre nga yu bare bare bare moo tax yooyu yëpp ay kii la ñuy xóot quoi yoo xam ne maanaam du jeex en fait ay xaqiqa yoo xamante ne duñu ñu jeex non du jeex. loolu moo tax loolu loolu moom moo tax yooyu ay xaqiqa yoo loo xamante ne am njàng du ko du ko du ko du ko du ko tax nga nga peeg ko voilà voilà am njàng du tax nga ko loolu da nga koy dund rek gis xaqiqa ba pare après da gis ni lépp alxuraan yëpp day delluwaat ci xaqiqa yooyu yëpp waaw moo tax picc euh, euh, euh, <laughs> xam nga picc yooyu ñeenti ñeenti ñeenti am na ñeenti picc yu fa nekk ci montagne boobu mooy ñeenti yi yent bi yent yàlla Ibrahima alayhi salaam bi mu nee dafa bëggoon yàlla woon ko nu muy dunde nan lay dunde ñi dee daf ni ko jëlal ñeenti picc nga saam leen nga rey leen nga saam leen teg leen ci montagne bi nga leen kenn ku ci nekk ñoom ñëpp dañuy ñëw yàtti naka saaya waaw comme ni ñi maanaam ni ni couleur yi nga xam ne moom lañ wax mooy dafa ñuul voilà warqaaw mooy colombe bi moom dafa weex taal al-uqab mooy aigle bi ak ban ban mooy ñeenteel bi al-anqa waaw phénix yi dafa xonq voilà moom dafa xonq et que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da dafa am loo taxawee ci xaqiqa àdduna bi yëpp univers bi moo tax ñu picc yi picc yi yëpp ñeent picc lañ amul ñeent amul juróom benn rek moo leen taxawal fii ci suuf si moom mooy hudhud hudhud moo tax moom rek lañ tudd ci alxuraan Musaa Njub la moom kese lañ tudd ci alxuraan ngir incarné gi mu incarné mahabba mbëggeel waaw ndax moom picc la boo xamante ne bu bu jabaram deewee du ànd ak beneen jigéen ba keroog muy dee ngir ngir fidélité gi mu am ci bëggeel gi mu bëgg maanaam loolu ci picc day wane quand même fidélité ak bëgg ak sincérité bi mu ne àndal ci ci loolu yëpp ci picc quoi <laughs> voilà maanaam comme quoi ñun noonu lañu war a mel ak yàlla ak yent bi sallallahu alayhi wa am na ñoom rek ay exister ci suñuy bët te luy exister day exister à travers ñoom mais que du am beneen existence lu dul ni à travers yàlla ak yent bi sallallahu alayhi wa moo tax ku ñuy bëgg ñu bëgg ko ngir yàlla suñuy bañ ñu bañ ngir yàlla suñuy kontaan ñu kontaan ngir yàlla suñu mer ñu mer ngir yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ñu ko laajee ñan ñooy nit yàlla yi nga xamante ne ku leen ñoom saa yi ñu leen fàttalikoo fàttaliku yàlla ñii la wax ne mooy ñu am jikko yi voilà hmm? ah.